rahimahullahu taala mu andil ñu beneen xadis muy xadis mille dix-huit mu ne waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa taj'aluu buyuutakum maqaabir inna ash-shaytaana yanfiru mina al-bayti alladhii tuqra'u fiihaa suuratul baqara rawahu muslim rahimahullahu taala kon al imamu alhafidu annawawiyu rahimahullah mu indi xadis bi muy xadis mille dix-huit mu ne mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci saydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena mu ne anna rasulallahi te ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala neena la taj'alu bu leen def buyuutakum seen kër yi maqaabira ay bàmmeel bu leen jël seen kër yi def koy cimetière ah. inna shaytaana ndax shaytaane kat yanfiru day fiddi inna shaytaane shaytaane mu yës mi yanfiru ak mbokkam képp koy shaytaane bu mag beeg ay taalibeem yanfiru day daw ku nekk ci ñoom day daw minal bayti ca kër ga nga xam ne alladi ba nga xam ne tuqra'u jàngees nees fa fiihaa ca kër googee suuratul baqara saaru baqara kër gu ñu jàng suuratul baqara shaytaane daw dafay jeg du fasu jege mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun daal imam abul xusayni muslim ibnu al-hajjaj rahmatullah alayhi la ñu njëkk ñu mooy que moom doon ko ko soloo ñu ne déedéet sëriñam imaamu ahmad ak taalibim daal imam at-tirmidhi rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko bokk soloo al imamu muslimu rahimahullahu taala waaw mu ne haddathana kitaabul masaajid ba léegi wa mawaadi'ihaa baabu istihbaabi salaati naafila fii baytihi wa jawaazihaa fil masjid mu ne haddathana Qutaybatu bnu Sa'iid mu ne nettali nañu Qutaybatu bnu Sa'iid de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana nettali nañu Yaqub mu ne wa huwa ibnu Abdirrahman al-Qari mu ne mooy Yaqub di Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qari az-Zuhri al-Madani al-asl dëkkoon fa nga xam ne al-Iskandarani muy l'Alexandrie rahmatullah alayhi an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl ibn Abi Salih Dhakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani al-Ghatafani mawlahum an abihi Suhayl jëlee ko ci baayam di Dhakwan Abu Salih borom import export az-Zayya as-Samman az-Zayyat al-Madani rahmatullah alayhi an Abi Hurayra mu jëlee ko ci hafiz sahabati radiyallahu anil jami' anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala laa taj'aluu buyuutakum maqaabira inna shaytaana yanfiru minal bayti alladhii tuqra'u fiihi suuratul baqara voilà kon beneen a ngi nii la al imaamu euh, euh, Muslim daal di soloowe lii léegi euh, lëkkaaleem ak buntu bi mooy lii tamit <laughs> beneen gëneel boo xam ne bii ñëwaat na ci ay saar ñu ngi ci buntu ba léegi baabu fil hassi ala suwarin wa aayaatin maxsuusa di eh, eh, ñaax nit ki jullit bi ci ay saarak ay aay yoo xam ne yu am ab jagloo yu ñu jagloo la mooy eh, ginnaaw bële nga xam ne ay laaya la ci saar bi lii nag mu ñëw di ñu wax ci saar bi ci boppam mu mbit ah, mu ne saar boobu muy suuratul baqara képp ku ko jàng te ne saa sam dafa commencé loom solo mooy dañu bu leen def seen kër ay bàmmeelam laa taj'alu buyutakum maqaabir loolu dinañ ci ñëw léegi bu leen def seen kër yi ay bàmmeel ndax inna shaytaana ah shaytaane day daw kër gi nga xam ne dañ fay jàng suuratul baqara waaw da koy daw day findi danaan waaw <laughs> léegi kon mooy ngëneel boobu kon yow boo amee dëkkuwaay loolu nag doone boo man awma kër quoi man pantere laa am wala benn neuf mètres carrés fii laa loué ci résidence bi wala appartement laa fi am kon moo xam naa waxuñ man bañ boo amee pukkus fa ngay fanaan c'est la même chose jàng ba suuratul baqara saytaane yi duñ fa jaar <laughs> waaw yow moom doo tëdd ba guddi di cauchemar ak tamit gaay nekk fa sawaay ay xuloo kefe ci biir kër gi <laughs> yéen ñi yéen nekk fa ndax saytaane moom day day xam bu yooyu waaw dee leen jàng suuratul baqara waaw kon loolu gëneel la boo xam ne yonent bi saa saa wax nañu ko ci saar bi muy suuratul baqara waaw gisoon nañ taayee ah ah yonent saar saar li mu waxoon ci suuratul baqara sawaay neñ moom la tastati'uha al batala gis nga gaa yi nga xam ne ñooy caaxaankat yu mag yi <laughs> muy ma ne caaxaankat yu mag a mag yi nga xamante ne nii eh, mooy eh, eh, jabarkat yi manuñu ko de dékkuwuñu ko te ñemewuñu ko waaw ñeme wuñu ko ñeme wuñu ko loolu ñeme wuñu ko bu ñu koy jege di di di am problème waaw waaw hasra wala tastati'uha al-batala alayhi salaam nee ne téeléer ci saaratul ko baraka barke la lay defal waaye ne ko fi bàyyi moom dégg ko fi moom bàyyi alquran gi rawatina suuratul baqara jënd ay journaux ci ay wax yi ay proverbe <laughs> ay waxi ñoomin ñoomin Charles nangam wax nañoo yooyu yooyu yooyu nga jàpp mbir yi daal <laughs> ak ay waxu yoo xamante ne analyse politique yoo xamante ne nii tiitloo jullit ñi ragal loo leen kese di gëm ne yéen moom jarul ngeen di yëngatu bu yëngoo dañ duma waaw ngay jënd ko lool seen seen kër yi ngeen bàyyi télé yi di tourner rek guddi yi yëpp ba jënd yi yëpp te alquran doo ko fa dégg waaw fa inna tarkaha hasra waaw kooku ëllëg dina taxaw ne yaa hasrata ay waay woonaa ba ma saar bi ba ma sàgganee alquran waaye rawatina ba ma sàgganee suuratul baqara waaw <laughs> wala tastati'uha al batala te ñi nga xamante ne ni ñooy ñooy njabarkat yi mënuñu koo dékkoo ci laa la waxoon ne njabarkat boo gis muy taxawaalu ànd naag seytaane mu neex ko mu naqari ko képp koo gis ñaan gisaanekat la moo xam nag bu boxaabakat yeeg ñëpp ci yem naan ci alxuraan laay laa gisee wane naa la ñooy ay psychologue dañuy fontoo ni nii dañoo xam ne yéen da ngeen a gëm alxuraan bu ñu ne woon foo xam ne gëmuñu alxuraan la ñu gëm lañ naan ci ñoom loolu la ñuy boo ñëwee mën nañ la xuy nii ci kaw naan la ay alquran waaye li ñuy def yëpp yëfi shaytaane la yëfu jinne la baax na ma booy teg ay alquran ak yooyu ñuy dem seen yoon wala tastati'uha al batala loolu gisoon nañ ko ci gëneelu suuratul baqara waaye fii yonent bi alei saa salaam di ñu xamal ne képp ku ko jàng sa kër iblis abalis iblis dran fes inna shaytaana yanfiru min al bayti ci kër gi nga am la di tuqra'u fiihi suuratul baqara allahu akbar te am na neneen nu nu mu ñëwee waaw waaw ah <laughs> foo xamante ne nii imaam at-Tirmidhi moom bi mu ko soloobee dana laa taj'alu yeneen saa saam dana imaam Abu Hurayra dana yeneen saa saam ne la laa taj'alu buyutakum maqaabir bu leen def seen kër yi ay ay ay bàmmeel wa innal bayta alladhi tuqra'u fiihi al-baqaratu laa yadxuluhu ash-shaytaan te yëg leen ni kër gi nga xamante ni néeg ba nga xam ne dañ faa jàng suuratul baqara saytaane lu ko dugg waaw gis nga saytaane yi ñu yabee doomu aadama yi rawatina suñu jamono yu mujj yi nga xam ne sàngam dafa yomb mooy dee ñu naan diw dégg naa ne walla léegi buy nelaw day tiit kese xam nga loolu waxoon nañ la daloon na Seydina Xaalid ibnul Waliid <laughs> waaw kaana Xaalid ibnul Waliid yu raw waaw fi fi fi fi fi fi fil ñu sawaay ñëw wax ko yeneen saa salam mu daal di koy la ko salam ko xaw ko fan mooy ñun nag ak càggante tax na iblis yi dañ ñoo yàpp waaw dañ ñoo yàpp ci ñu fowe alors que yor nañ ay missiles yoo xam ne buñ leen ko tëggee ci nopp tël bi day xalagu waaw muy alxuraan bii ñu yor bu ñu takkoo woon moom saytaane yi dañ naan fees <laughs> waaw mais ba pare dëkke lépp loo xam ne moom la yàllay tere waaw lekk càmmoñ lekk leneen waaye tamit di naane càmmoñ di defe leneen yooyu nga xam ne day gaa yi di doo doo muuru doo soxlu jot yow bu góor ci def ay sa kiris koros yooyu sa silib bu ndaw bi di feeñ sa ndigg di sa boo sa ñeeri julli sa digg gi di sedd bu leer na foofu muuruwul yooyu yëpp nga xam ne ay façon la yoo xam ne iblis ki la lay jaar ne la sërëx waaw yow yooyu mu nekk ba pare ba pare xool alxuraan dëkk ci marché waaw lu wax daa dem match yeeg football beeg wala politique beeg yooyu mais kooku kooku kooku ñun kër iblis lañ ne wala iyaazu billah mooy dañ koo yombalal lépp ngir mu moom ngir mu ñuy fowe quoi alors que yonent bay sasam xoolal lii mu ñu wax waaw ñu jàpp suñu kër day gis yoo xam ne kër yoo xam ne doo ko mës a dégg alxuraan du ku toog di jàng du ko nga ne ma mais julli man a xam nga ne loolu taxul ñuy wax kese waaye waaye waaye dara doo ko fa dégg du kaset yu ñu teg du ay dara waaw lépp dinañ mën a déglu lépp ba mu des alxuraan lu nekk dinañ ci nekk ba mu des moom wala yaa billah mu ne innal bay wa innal bayta alladhi tuqra'u fihi al-baqaratu la yadkhuluhu ash-shaytan kër ga nga xam ne dañ fay jàng suuratul baqara shaytaan du ko dugg waaw mu ngi noonu waaw moo tax boroom xam-xam yi ne boo gisee nag lëkkaaleem ak loolu jagle bu rëy boobu mooy Ah. <laughs> waaw mooy que daa nekk ci guddaayam ak bariwaayu asmaullahi taala turu yàlla yi atteeg yooyu ak yi nga xamante ne ñoo ci nekk ci yu rëy yoo xamante ne yu màgga màgga màgga màgga yu nekk ci saar boobee waaw <laughs> waaw kon laa tajaalu buyuutakum maqaabir mu ne bu leen def kon seen seen seen kër yi comme ay bàmmeel xam nga bàmmeel yi duñ fa nekk di julli ci biir bàmmeel yi ah bu leen ko def yéen nag dee leen julli loolu moo tax imaam an-Nawawi tudde loolu ci bunt bi ci Sahih imaamu Muslim fi nga xam ne moom la ko imaam Muslim indi mooy kitaabul masaajid wa mawaadi' baabu istihbaab salaati naafila fii bayti sopp guñ sopp nit ki di julli ay naafila wa jawaaz jiyaw fil masjid waaye mën nga ko def ci jàkka ji boo jullee ba pare ñaari bàkka yi ngay julli noonu wala ñeent yow li gënoon mooy nga def ko sa kër mais nag possible la mën nga ko def ci ci ci ci ci kii bi nu mu tudd ci jàkka ji mais ci gën waaw waaw bu ñu leen saa salaam ne julli julli bi gën nit ki julli nit ki bi gën mooy bi mu def kër loolu mooy illal maktuba ba def nga xam ne farata la kon nag yeneen saa saa bi ñu invité suñu kër yi boo yow bu dee tout le temps yaa ngi dem jàkka ja ay alhamdulilah waaye day am yoo xam ne da nga koy baral sa kër muy say la waaw bu dee jël seen kër yi wéetal ko ci jaamu yàlla ju mel ni julli nga xam ne mooy biir yu mag comme bàmmeel yi nga xam ne du bërëb yoo xam dañuy dem ci biir bàmmeel di fa kàbbaare ko julli di julli ci kaw néew yi non kon mu ne bu leen def li nga xam ne mooy seen kër yi li nga xamante ne mooy ay bàmmeel waaw waaw julli naafila te dee leen fa jàng alquran ca biir julli yëpp waaw waaye sax ci biti julli ci boo jullee boo ju jàngee suuratul baqara ci sa kër saytaane yi dañu naan mes ne fes ne menteñ xam nga boo seetloo wax ji laa tajalu buyutakum maqaabir ci kaw noonu man ne lu mooy ko yéen seen kër bu leen fa def ay bàmmeel bu leen ko def bàmmeel bu leen suul ci seen biir kër <laughs> waaye loolu don du du du loolu la ci saa salaam euh, jublu parce que nit man na tànn foo xam ne bàmmeelam lay doon yonent may saa salaam fan lañ ko denc lu dul néegu Sayyidatu Aïsa pourtant néegam la fan lañ ko seen denc <laughs> voilà boo <laughs> foofu mooy bàmmeelam waxuma la mooy bàmmeelam mais mooy bàmmeelu ki nga xamante ni mooy ñaar ñi gën a màgg di Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar euh, radiyallahu anhu te bañ leen fa dencee Sayyidatu Aïsa dafa des nekk ki nga xam ne mu ngi dëkk ci néeg bi waaw kon waxul loolu ne yéen moo tax nit man na ne euh, bu kenn gis ne lu tax diw ah moom daa kii këram foo xam ne dafaa def baam neelam nee na bu génnee àdduna nañ ko fa denc loolu daraa ci newul waaw loolu euh, aaya bi wa ci hadith bi waxul ne bu leen suul ci kër daa daa xaraam non mooy li muy wax mooy lii mooy bu leen def seen kër yi comme ay baam nga xam ne du ñu fa julleek yooyu loolu moo tax imaamul euh, kii euh, Muslim indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaa voilà buntu bi nga xamante ne julli masaajid ak bërëbu yi nga xam ne mooy julli waaw moo tax euh, imaam Muslim imaam Abu Muusa radiyallahu anhu daal di nettali ne yonent may saab saab nee tax imaam Muslim moom lañ di abaa xadiis bi yeneen saa salaam ne masalul bayti alladhi yuzkaru fii allahu fii wa bayti alladhi laa yuzkaru fii euh, euh, kër gi nga xam ne dañ fay tudd yàlla ak misaalum kër gi nga xam ne kenn du fa tudd yàlla moom misaalu kuy dund ak koo deeba mooy kër goo xam ne kenn du fa tudd yàlla duñ fa jàngal Qur'an duñ fa kii waaye ay fo kese lañ fa nekke yëfi àddina kese ñooñu ñoo ñoo kër ñu deeba waaw waaw kër gi nga xamante ne nii kenn du fa tudd yàbbu yàlla moom mook baytul xërëj <laughs> waaw ki nga xam ne mokkalut dara ci alquran gisoon nañ ko fi moom moom mbiiram amoon dara fii jaw fii shay'un min alquran kooku mook màbb ak ay kër gu màbb am ay kañaf yi ay paxu jànn waaw ay xaj yoo xam ne fa lañ nekk di laqatu boo ñëwee ñu ne la mbaw nar a sa yeel yi nga alku façon yooyu lay niru waaw mooy kër goo xamante ne nii kenn du fa tudd yàlla lii waaw moom misaalama kër ga nga xam ne foo demee ñun du fay dégg alquran yi hadith yi nit ñi di ko jàngale waaye di teg cassette yi di teg bande yi di teg nit ñi di ko jàng nit ñi di ko nafar ñooñu seen digganteeg ñële seen digganteeg kay ñu ngi mel ni mi mislo masalul yi mu ngi misaalam kiy dund wal mayit ak ki nga faar ki faar waaw ki nga xam ne moom mu ngi dund ci yiw mu ngi dund ci lu baax ak ki nga xam ne daa dee ci lu baax waaw lu baax daa dee fa moom waaw wal iyaadu te leneen lu ñuy jàng ci saar bi ci a ah hadith bi mooy possibilité di wax naan suuratul baqara waaw loolu dara ci newul même bu dee am nañu ñu ko doon bay loolu dara newu ci lii yoneen saa saam da koy wax al ata man al baytu alladhi tuqra'u fiihi suuratul baqara loolu moom ne lii dara ci newul waaw kenn na ko bañul waaw amul benn sibeel amu ci waaw baqara jooy moo tax euh, loolu la mu ne imaamu Nawawi moo tax ci al minhaj mu ne dalilun suuratul baqara bi yeneen saa saa wax mu ne dalil la ala jawaazihi bila karaaha wax suuratul baqara ci loo xam ne dara luñ ci suñ amul moom mu ne wa ammaa man kariha qawla suuratul baqara wa nahwihaa fa ghalib kanta ki nga xam ne ci borom xam-xam yi dañ ne loolu dañ koo si kooku moom dafa def def le quoi kon mu ngi noonu ama am solo lool daraa ci kon nag saar yi dafa am solo lool am ay ngëneel yoo xamante ne yu rëy a rëy la al imam al hafiz taala mu indi li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne mooy bu mujj bi waaw waaw mujj fan way <laughs> saay <laughs> yow <laughs> eh, daa foog na yaa bëgg yow mille vingt deux la ñu waroon a ñu ngi mille dix huit nga bëgg euh, euh, teg ci mille dix neuf ne bu mujj ma wax nga dëgg waaye <laughs> waaw jégal ma naa <laughs> ne moom doo ma may lenn lépp lu ma wax yaa ngi may daal wayel bi moom du may cawen bi lenn waaye yàlla baax na kon ñu teg ci bii ah ñu teg ci bii kese après daal di tëj insha allahu tabaraka wa muy kon hadith mille mille euh, dix-neuf al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne wa an Ubay radi wa an Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa Abal Mundhir atadri ayu ayatin min kitaabillahi ma'aka a'zam qult allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyuum fadaraba fi sadri wa qaala liyahnikal ilmu abal munzir liyahnika al-ilmu abal munzir rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu indi xadis bi mu ne wa an Ubay ibn Ka'b mu ne muy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu al-ansaari mu ne annahu qaala mu ne qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaa abal mundir moo doon dàkkante la mais yow abal mundir atadri na xam nga ayu ayatin min kitaabillahi maaka a'zam est ce que xam nga ban ci laayaay yàlla yi ci téereb yàlla bi yi nga xam ne moom nga mokkal te moo nekk fi yow te ubay lépp luy wàccoon jamono jot mokkaloon na ko ana ban ci laaya yi yi nga yor yi nga mokkal yu alquraan bi ban moo ci gën a màgg moom laa lay laaj man rasulullah sallallahu alayhi wasallam qultu sayna ubay nee na ma ne ko allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ma ne ko mooy mooy laay bopp allahu ayatul kursi la tudd <laughs> borom bi laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom illaa huwa alhayyu mooy kiy dund dëgg-dëgg alqayyum te moo taxawu jaam yi mu ne bi ma ko waxee fan daraba fii sadri yeneen saa salaam dóor ci sama dënn tey <laughs> ne ma waqaala mu ne ma li yahnika al ilma waaw waaw yow de yomb na la te yal na la yomb waaw waaw ah <laughs> te yal na la tasagal al ilmu xam-xam mooy yow daal xam-xam yal na la biyee bëri <laughs> waaw ne la tëx nii nii an laka yaa ubay waaw allahu akbar <laughs> waaw yaa awal munzir allahu akbar <laughs> waaw <laughs> yow mii li nga xam ne yaay euh, baayu euh, al munzir allah allah allah waaw hmm. mu ngi noonu na la bienvenu nga fees ci dal yow abal mundir yi di ubay ibn Kaab léegi laaj bu njëkk bi mooy waa hadis bi est ce que al imam muslim kese ko solo ñu ne déedéet sëriñam al imam ahmad ak beneen sëriñam beneen euh, kii mbokku taalibe mbokk al imam abu daawuda rahmatullahi ala al jamii ñoom euh, ñoom ñoo ko ñoom hmm? waaw kon loolu lu am am solo la waaw yal na la xam-xam yomb loo ci soxla mu ñëw te doo ci sonn Allah yomb ko lool waaye kon nag al imam Muslim Abul Husayn mu ngi ko indi kitaabul masaajid wa mawaadi'is salaa yoo gisee hadiis yi ñu gisee yépp foofu la ko indi baabu fadli suuratil kahfi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali ñu sunu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abu Bakr Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawla al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdul A'la ibn Abdil A'la mu ne ki ñu nettali Abdul A'la ibn Abdil A'la moom moo bàyyi ñoo ba koy tudd Abdul A'la di doomi Abdul A'la ibn Muhammad ah abu muhammad as-saami al-basri al-qurashi rahimahullahu ta'ala an al-jurayri gis nañ ko ci gisaad euh, hadis yële muy sa'id ibn iyas abu mas'ud al-jurayri al-basri rahimahullahu ta'ala an abi salil moo ko jëlee ci kuñ naan abi salil di darib ibn nuqayr ibn ibn nafi ibn nufayr la al-Qaysi al-Jurayri al-Basri Abu Salili rahmatullah alayhi an Abdillah ibn Rabah al-Ansari mu jël ko ci Abdallah ibn Rabah al-Ansari Abu Khalid al-Madani dëkkoon Basra rahmatullah alayhi an Ubay ibn Ka'b moo ko jëlee Seydina Ubay ibn Ka'b ibn Qays ibn Ubayd ibn Zayd ibn Muawiya ibn Amr ibn Malik ibn an-Najjar al-Khazraji al-Ansari wa Abu al-Mundhir ñi na Abu Tufayl Euh, nekkoon sangu jàngkatu alqur'aan yi jamono yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne qaala rasulullah xoolal nag riwaaya bi <laughs> gis ne fii la gën a gudde que ni ko imaamu Nawawi indi ah mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ya abal munzir sayyidina Ubay mooy nettal mu ne yonent saa dane ya abal munzir mooy boppam di woo euh, sayyidina Ubay ne ko ya abal munzir yow bàyyi al ah, munzir atadri ayu ayati min kitaabillahi maa ka azam mooy liñ gisoon sànq xam nga ban aaya ci laay yàlla yi nga mokkal yi nga nekk sa dënn moo gën a màgg qaala qultu ma ne ko allahu wa rasuluhu alam ma ne yoleen saa sallam ndax <coughs> sahaaba yi waroon dañ seen teggin bu yoleen saa sallam laajoon da bu njëkk doon nañu tontu le léegi nag bi leen yoleen sa sallam bon yi alquran yare ñu bàyyi koo di wax allahu wa rasuluhu alam Seydina Ubay tàmbalee lool ne allahu ah yàlla kat wa rasulu ak ndawam bi yàlla taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xam de qaala nee na yoon saa daal li may répété waat ne ma yaa abal munzir atadri ayu ayatin min kitaabillah maa ka azam <laughs> mu haajaan ma ne ma yow abal munzir ma ne ndax xam nga ban laaya ci aayay téere bi yàlla bi nga mokkal ana ban moo ci gën a màgg qaala nee na fa booba nag ci laa door a tontoo nee na qultu ma ne allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum waaw qaala fa daraba fi sadri wa qaala wallah liyahnika alilmu abal munzir radiyallahu anhu lii mooy laaya bu rëy ba waaw laayatul kursi yoo ngoom ngëneelam allah ha kon ginnaaw taxrij baa ngi noonu kon mooy dañ ci gis <laughs> waaw mooy ngëneelu aaya bi gisoon nañ li mu waxoon ci Fatiha gisoon nañ li waxoon ci Fatiha alaa u'al alaa u'allimuka a'zama suratin fil qur'an li mu waxoon Abu Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla ndax duma la xamal saar bi gën a màgg moo tax foofu ma ne la saar la wax fil qur'an mooy Fatiha Abdullah cette fois-ci nag ñun ñu ngi ci a'zamu suuratin fil Qur'an bi gën a màgg nag non aaya a'zamu aaya bi aaya bi gën a màgg nag ci lañ ñëwee a'zamu suura ci alquran mooy Fatiha a'zamu aaya ci alquran mooy suuratu mooy mooy aayatu aayatu fil Qur'an mooy aayatu euh, al-kursi Allahu akbar waaw mooy Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah kon loolu kon di ñu wan ne mais yéen góorgóorlu leen lu taal yi ma gudd bi sooy mooy aaya bi gën a màgg ñi ah ci alquran léegi est-ce que kon ko war la nekk loo xam ne day lagg ci suñu làmme ñi suñu làmme ñi ñi tooy kapp guddi bëccëg ci suñu dal yeeg suñu suñu suñu yëngu yi kay waaw ay ngëneelam ëpp na lu nit nit di ko mën a bind ci ay kayit man da ne waaw lépp luñ la ci mën a wax ci téere bu waay ma sa bind wallahi nekkul tokk ci géeju laaya yooyu laayatul kursi yu allahu akbar benn laaya la waaw yallahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samaawaati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituuna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم allahu borom bi nga xam ne mooy allah di yàlla laa ilaha amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg illaa huwa kudul moom alxayu mooy ki nga xam ne dëgg dëgg moom mooy dund ko képp kuy dund moo la jox ak dundoo alqayyum mooy taxawu jaam yi laa taxuduhu du ko jàpp mukk sinatu nam ngëmmentu wala naw mu caagante nay nelaw lahu moom borom bi neel na ko maa fi samaawaati mboolem li nekk ca samaan wa maa fil ardi ak mboolem li nekk ci suuf yi man alladhi ana kan mooy ka nga xam ne yashfa'u dina rambo dina tinu indahu fa moom illaa bi ni lulul ci ndigalam la bu kenn yaakaar ne yi daal dangeen ngeen di sambum nit ne bu ñu ñëwee yawmal qiyaam moo ñuy rambu haywa yàlla liste baa ngi mu kii moo ñuy rambu loolu amul xanaa dañoo xamul ne mooy boroom kenn du romb fa moom lu dul ci ndigalam yaalamu mooy ci xam maa bayna aydihim li nekk ci kanamu jaam yi wa maa xalfahum laata ñuy ñëw waaye tamit buñ fi jógee wama xalbahum la na seen gannaaw borom bi mooy ndar képp na le ak xam-xamam wala yuhituuna te kanta jaam yi ñoom duñu peek bi shay'in te duñu am bi shay'in di peek ci tus ci dara min ilmihi ci xam-xamu borom bi illaa lu dul maasha lu dul lu ko soob mu xamal ko ku ko soob ci jaamam yi siinoo xam-xamu yàlla amuñu ci dere wasi'a daal dinay yaatu kursiyuhu la nga xamante ne mooy repose-pied ba muy la nga xam ne mooy chaise ba as-samaawaati chaise ba as-samaawaati as-samaani wal ard ak suuf yi wala ya'uuduhu ta du ko toqiloo ta du ko sonnuloo hifzuhumaa le fait que mu leen di wattu asamaan ak suuf loolu toqilul yàlla sonalul yàlla de wa huwa ta borom bi tabaraka wa taala al-aliyyu mooy aji kawe gi te yéegut al waaye mooy al-aliyyu ki sori lépp loo xamante ne moom la ko jaam yi di yéema taqal ako koo sori te jomb na ko al-azim mooy ci mag lool mooy saar boobu di mooy laaye boobu di laaye deux cent cinquante cinq ci suuratul baqara kon laay bii bu garaaw la <laughs> waaw kon mooy ngëneel gi mooy a'zamu <laughs> ci alquran mooy li yonente ba lay saar saaba ko wax jeex na waaw yun damay mooy non seulement alquran bi ñu ko joxee rek doy na waaye yonent saa sallam jël ay biir ay ay ay trésor ci biir alquran nga xam ne moom ci boppam lépp trésor la am yu gànjaru ci biir yu yoo xam dañu cee mettre l'accent ngir ñu gën cee góorgóorlu waaw moo tax nañuy góorgóorlu wallahi am na lu ñu doy sëkk ci suñu dund gi war jullit amul wallahi bu xamee boppam tarul divertissement yi xew ci àddina bi ah. xa taru leen sax affaire yëgadi yi wallahi bu xamee boppam taru leen dañuy passer sous sa ak sous son lu yëg ne sax yi xew nañ tellement tout le temps mu ngi ci mbir moo xam ne mu am solo la mu koy jagaleel boroomam tabaaraka wa di ko soreel am sànjal waaw waaye waaye wallahu ta wal iyaazu billah daal <laughs> léegi kon kon laaye bii daa ba tegu bunt moom lu kaale buntu ci ñaax nit ñi fii suuratin wa aayatin maxsuusa lii laaye la ci saar biñ jóge sànk muy suuratul baqara waaw mi nga xam ne boo ko jàngee saytaane fiddi kër googee du fa taxawaaloo waaw allahu akbar kon eh, leneen luñ ciy jànge ci gàttal mooy Seydina Ubay <laughs> yorent baay saa saa bii lañ ciy jànge possibilité sëriñ bi di laaj taalibe yi di leen poser yenn question waaw yonent bi saa saam dafa ñëw poser question Seydina Ubay ne ko yaa abal mundiri waaw avant lool di jàngate ñu ñuy jànge di woote nit nga xam ne dàkkantalam la abu tufayl ak abul mundir moo doon dàkkantalam yeneen saa saam tànn ci benn ne ko yaa abal mundir yow abal mundir sa waxu ko yaa ubay ibn kaab kon lool mooy mën na nekk waaw koo xamante ne nii moom dàkkantalam mooy abu abu abu usama wala yooyu nga ne ko yaa aba usama waaw waaw ya aba ya ya aba ya ya aba yow baay aisha ya muhammad ya aba abdillah waaw loolu même bu ne waa ji euh, ñoxor la tudd waaye abu abdillah mooy dàkkantalam nga ne ko ya aba abdillah yow baay abdillah loolu sunna la waaw sa awliye nga naan ko yaa ñoxor yow kon loolu lu ama am lu ama am solo lu ama am lu kon leneen mooy kon liñ doon wax sànq possibilité di poser question sëriñ bi di poser question taalibe yi waaw mais atadri ayu ayatin min kitaabillahi ma ta'azam waaw mooy interrogation ci njàngale la bokk waaw kanta bon bu leen poser dara parce que loolu genre piège waatu lay niru ma ne yooyu waxi caaxaan la nga naan la nan ngay xam ne ne waa ji xam na bu dee ne moom da ngay jàngale rek toog gi xoole est ce que ñi yoo ngi takk dara am jàpp dala amul visite amul di leen laaj dara non non non da <laughs> questionnement joxay question comme nii ñu koy defee poser lay question ci loo jàng loo xam ba pare waaye tamit na fekk lu mu jàng ba pare waaw Seydina Ubay jàng na alxuraan mokkal na mbir yi yeneen saa sam laaj ko ci loolu ana ban moo ci gën a màgg waaw <laughs> waaw wala léeg-léeg tamit ñu laaj la du laaj boo xam ne ngir nga tontu la waaye ngir attirer seen attention comme ñu ko fi woon ci jotaay yële ñu génn kon mooy laajte daa bokk buntu la buy laaj bu yaatu non seulement taalibe bi di laajte waaye bi man na lool méthodologie la façon jàngale la boo xam ne nit ki day ñëw daal di laaj jàngalekat bi hmm, ne lan euh, laaj taalibe yi am lu leen laaj voilà léegi nag mu des beneen affaire dañ ciy jàng le fait mu ne ko ayu ayatin ah ne ko yaa aba atadri ayu ayatin min kitaabillahi maaka a'zam loolu gisoon nañ ko fan yële mooy dañ ciy jàng leneen li imaamu Nawawi wax ne imaamul Qaadi Iyaad nee na fii hujja li qawli bi jawaazi lil qawli bi jawaabi tafli tafdili ba'd al qur'an ala ba'd lii possibilité gënale lenn ci alquran ci leneen taxawoon nañ ko hmm, eh, eh, ak wa tafdili ala sa'ir kutubillah te ne alquran moo gën ci laayaay eh, téere yàlla yi loolu amul wuute waa yuy jiitu woon waaye mooy waxoon nañ la ku mel ni imam Abul Hasan al yi Abu Bakr al-Baqillani foog naa tujuñ ko woon ak booroo ci fuqaha yi ulama yi ñoom dañ doon bañ ne nga naan lii aay yi ñoo gën aay bee wala saar bii moo gën aay saar bee waaw ndax loolu day mel ni li ñu gën am na loo xam ne lu mu mànk la la waaw te kàddu yàlla amul benn lu ci wàññeeku waaw kon nag euh, euh, loolu euh, <laughs> waxoon nañ loolu possible la waaw waaw loolu liñ la doon wax lenn la waaw ñoom ñu ne léegi liñ ñëw azam boobu mooy afdal euh, fii ba'dil ayat wa suwar loolu mooy azim wa fadil lu màgg ak lu gën lu baax lu baax waaw kantaa ñi ci des ku mel ñoom Ishaq ibn Rahowi ak ñeneen ak boroom xam-xam yi ci ëpp dañ ne bañ a mën a nekk loolu mën naa nekk waaw loolu mooy màggaayu payu ki nga xam ne mooy aji jàng bi ak lu rëyu yool nga ko boroom bi dig ci loolee waaw kon loolu mën na nekk man ne hadhihi al aya aw suura a'zam aw afdal loolu mën naa nekk wallahu ta'ala a'lam boroom xam-xam yi nag imaamu Nawawi mu ne qaala l'ulamaa innamaa tamayyazat aayatul kursi bi kawnihaa a'zam limaa jamaa jamaat min usuulil asmaa wa sifaat minal ilaahiyya wal wahdaaniyya wal hayaa wal ilm wal mulk wal qudra wal iraada wa haadihi sab'a eh, usuul asmaa al asmaa wa sifaat wallaahu a'lam mu ne boroom xam-xam yi dañ naan li mu ràññeekoo ci yeneen aaya yi bu gën a nekk bu gën a màgg mooy li mu dajale hmm, moom aayatul kursi dina màgg ndax lim dajale usulu cosaani turu yàlla yeeg meloom yi waaw yi wane nekk bu mu nekk ki nga xam ne moo bind nit ñi moo leen moom ak te cëppaab tulli nekk kenn waaw waaw nga xamante ne di tudd tamit dund gi wa huwa alxayu alxayu ki nga xam ne moom kese mooy dund ak xam-xam wala yuhituuna bi shay'in min ilmi waaw waaw ya'lamu ma bayna aydihim waaye al al al al al al mulku nguur waaw al qudratu mooy li nga xamante ne mooy kattan al iraada namm-namm waaw yooyu nga xam ne mooy juróom-ñaar yi nga xamante ne ñooy yu gën a màgg cosaanu euh, usulu asmaillah cosaanu euh, li nga xam ne mooy nga xam ne mooy al ilah mooy al wahid euh, mooy ki nga xamante ne nii moom mooy boroom dund gi waaw ba pare nekk ala ki nga xam ne lépp la man am am kattan ci yëpp ala kulli shay'in qadir as-sami'ul alim waaw nga nekk koo xamante ne kooku yooyu noonu nga xam ne moom la saar bi nekk ki nga xamante ne nii daf koo làmboo waaw daal di koy tënk ci yooyu yëpp wane borom bi tabaaraka wa taala yooyu wane lool lu ñuy wax la borom xam-xam yi di ko wax kon saar bi nekk na boo xam ne bu rëy rëy rëy la laay bi yow waaw muy laayatul kursi yu mu nekk laay boo xam ne bu màgg màgg la nekk bi gën a màgg ci alquran kanta ay gënee la mag ay yooyu moom daanaka euh, <laughs> lottu na ci jaam yi ñu koy bind ci këyit waaw te tamit euh, euh, newuñu tamit ci jamono joo xam ne jamono yaatal la waaye ginna yaatu lii yi nga xam ne moo ci ñëw ci sunna waaye yi nga xam ne moom la ci rote ci saxaaba yi ak boroom xam-xamu umma bi min as wal xalaf di wax ci ngëneeli saar bi aaye bii loolu moom lii ci yonent bay saa saa wax doy na mooy a'zamu suura a'zamu ayatin maak bu nekk ci kitaabullah ci téereb yàlla bi boo mokkal mooy ayatul kursi kon nag nañ ci jàpp bu baax di ñaaxaate tamit le fait que yonent bay saa saa ñaanal ko li ne li li yahnikal ilm loolu dañ cee xam ne nit professeur bi bu laajee ab question hein euh, daal di après mu daal di koy euh, tontu. tontu bu baax baax na mu félicité ko nag jox ko note bu baax waaw te bokk na ci note yu baax yooyu mooy ñaanal ko sa digganteeg sa boroom mu yombalal ko xam-xam moo tax mu ñaanal naa Ubay ne ko li yahinka al-ilm Abal Munzir waaw daal koy eh, ne nakal na yàlla na la tatagal waaw li nga xam ne mooy xam-xam yomb daal di lay bienvenue yomb lool ba pare nga nekk koo xam ne da nga ci am dëgg tànk dëgër daal di ci sax waaw boo gisee tamit boroom xam-xam boo euh, taalibi boo xam ne dafa sawar dafa jàmbaar alhamdulillah kooku dee ko ñaanal yow sëriñ bi ala zahril bi waaye ci kanamam dañ ciy jàng tamit possibilité nit ki tagg nit ki ci kanamam bu lee ne fekkul ne loolu da koy jural ak waru ndax kii kat yonent bay saa saab lii mu wax Seydina Ubay tagg la ci kanamam waaw li yahinkal ilm ndax bi mu bi mu nekkee koo xamante ne da ko da dafa dafa tontu tontu bu jaar yoon boo xamante ni nii loolu nekk ludul euh, euh, lu ko yàlla wuññil ndax li nga xam ne noonu la takkoog yonent bi alayhi salaam di wane tamit man xaba hadis bi tamit manqaba la li Seydina Ubay ibn Ka'b nekk li nga xamante ne mooy ab kiilo bu mag a mag a mag waaw nu mu tudd wane euh, ab ab jaloore bu rëy rëy rëy waaw nga xamante ne nii mooy moom Seydina Ubay lu mu am. waaw ak tamit ni mu yaatoo ci wàllu xam-xam ba ni mu yonent ma lay saa saam laajee te tamit di tag nga gis ngëneelam ñëwul rek tontu waaw daa delloo xam-xam yàlla comme ni leen ko alquran yare woon waaye yonent ma lay saa bi mu repewatewaatee ne allahu wa rasuluhu allah mu repetewaat mu door ko tontu yonent saa saam ko ci dënn loor ko ci dënn ngir wan ne ko bis ubay ndax yéemu ci xam-xamu sayyidina ubay mii alayhi salatu gi radiyallahu taala anhu kon loolu tamit day wane màggaayam moom Seydina Ubay mi nga xam ne buñ la nee mooy alquraan yi dëgg-dëgg mooy euh, euh, imaamul loolu nga xam ne du lu ndaw mooy imaamu jànkatu alquraan yi boroom alquraan yi jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ti biir saxaaba yi <laughs> waaw radiyallahu taala anhum wa ardaahum wane xam-xamam wax li nga xamante ni mooy ab jagle bu rëy boo xam ne moom la ko borom bi tabaraka wa taala daal di defal kon nag loolu lépp am na solo loolu am na solo waaye hadith <laughs> sayna Uqbat ibn Amir ba ma ko fàtte woon xam nga taalibe bi nee na man damaa dajeek euh, Uqba ci euh, albayt ma laaj ko ne ko ah, boo xamante ne dama koo dégg mooy talabu al al al al nit ki da ngay boo mënee am càllale bu gën a def ko waaw koy wax mu dem seeti saxaaba biñ ne moo ko nettali mooy Uqba ibn Amir eh, eh, eh, non Abu Mas'ud al-Badri muy Uqba ibn Amr ba Uqba ibn Amir bal al-Juhani Uqba ibn Amr Abu Mas'ud al-Badri mu ne ko waaw Yonent saa salaam moo ne al-abil al-ayatan min min akhir surati al-Baqara man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-Baqara ha ah, fi laylatin kafata loolu dama ko fàtte woon mooy ja taalibe bi daa war bi góor góorgóorlu di am sanad bu gàtt di góor góorgóorlu ci xam-xam dañ toog rek naan ah dégg naa ñu nettali ko ah jote naa ko te ñu ko wax wóor na doy na déedéet te loolu moo doon sunnaay salaf yi dañ doon ut al li nga xam ne mooy as-sanadul aali di ko uti nga xam ne ñenn ñi da leen doon jaral ñu jënd gëléem hmm? eh, comme Seydina Jaabir jóge Medina ba Sham dem seet Seydina Abdallah ibn Unais ngir hadis boo xam ne dégg na ko ndeysaan ba pare waaye daa bëgg moom ni ko dégg ci naan saa saa mu dégg ko ci moom loolu yëpp di wane ñoom fi leen xam-xam tolloon génération yoo nga xam ne li leen doon yëngal li leen doon dalloo mooy wax yonent bi alayhi salaam te al ilmu dallatul mu'min li nga xam ne mooy xam-xam bu yonent bi alayhi salaam bu alquran bu yonent saa salaam mooy li nga xam ne de mooy woy ngëm yàlla ji jullit bi moom la war bi nit di ko wër fu mu nekk fu mu ko fekk nag na ko trouver waaye nag na fexe fekk ko fu mu ko ne mu nga fa bu mu nee waaye yow di xeet ñooñoo bon ñooñu nga xam ne xamewuñ leen woon xam-xam man mii nga xam ne sama maam lañ xame woon eh, ku fi nekk moo la defar bu ma demee di jàngi loolu du lu ñaawa ma ne la lan la nekk lu ñaaw mukk nga naan lan util xam-xam te nga bàyyi yooyu nga xam ne iblis moo la koy wax ngir tàyyeel loola ngir tamit dugal sa xel lu ak rëy nga jàpp ne yéen daal comme que dañ leen yéen xam nañ ne seen maam noonu la moo doon borom xam-xam bi waaye léegi xam-xam di fi parce que yéen wala sëtam yi toppatu ngeen ko ba ñeneen ñoo ko toppatoo ta loolu la dëkkul kër baayu kenn képp ku ci góorgóorlu yow la ko borom bi di bàyyee lépp woo xam ne nag amoon na fa kër gum amoon ñu koy sàggane doogal ba ci kanam mook alquran a yem yeneen saa salaam waxoon ne woon ah maa ngi leen di dénk ngeen di góorgóorlu ci alquran ji ta'ahadu hada alquran waaw lii leen ko révisité ndax waat naa ci yàlla moo gin a gaaw tafallutan <laughs> ci ne fees ne menteñ daal di ricc minal ibili fi uquliha ci li nga xamante ne mooy gëléem gi ñu ko yeew kon nag xam-xamit noonu la waaw ñi ci sonn ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooñu nga dem eh, uti ko wax foo ko man di ute kon loolu lu am solo la kon nag ci kaw noonu walillahi alhamd dañuy xam ne da jànge tamit mooy nit wax leen nga kontaan yow dóor ci dënnam wala mbaggam loolu noonu tekkiwul na yé eh,